an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shaafi'iyu rahimahullahu ta'aala fi kitaabihi Riyaadu as-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaati was-salaam fil baabil xaamisi wal arba'iin وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي رحمة الله عليهما بإسناد صحيح وقال الترمذي حديث حسن kon xadis bi la al imaamu alxafidu annawawiyu rahimahu llahu taala daal di indi ginnaaw bi ñu gisee ci toolu nit ñu sell ñi garab gi ñu nekk radiya allahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin di chapitre bi too garab numéro quarante-cinq di ziyaare waa yiw ba ni mu jeex jeexe toogaaleek ñoom ak di àndandook ñoom di leen sopp di sopp di topp di sàkku seen ziyaare ba ni mu jeex ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ xadiis numéro trois cent soixante-six ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn mu doon xadiisu sayna Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu mu jëla koon cenanti mi alayhi salatu wassalam mu ne nee na laa tusaaxib illaa mu'mina wala yakul ta'aamaka illaa taqi tey nag al imaamu al xaafiz an-Nawawi rahimahullah mu teg ci beneen xadis numéro trois cent soixante sept ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaar mu ne wa an Abi Hurayra xadis bi mu ngi koy jëlee ci Seydina Abu Hurayra ah gis nañ fay xadisam laata ñuy gis. hadis Ibn Abbas ak Abu Sa'id al-Khudri bi radiyallahu anhu wajene anna nabiyya kana yonent bi de sallallahu alayhi wa nee na ar gis nga nit ki waaw góor ak jigéen a ci yam ala diini xaliile moom day nekk ci diine xaritam mooy ci soobu wënu doxalinu mode de vie wu xam ne xaritam noonu la mel noonu lay mel falyanzur kon nag na xool nag comme que mbir mi nii la demee falyanzur na seet tax bàyyi xel. tey settantalaata ahadukum kenn ku nekk ci balaa xaritoo di am na nga tànn góor ñi <laughs> waaw da nga tànn de ahadukum man yu xaalil waaw na nga kenn ku nekk ci yéen ana kat lay àndandoo moom lay def xarit kat lay def xarit mu ne xadiis bii de mu ne rawaawu soloo na ko ah ki nga xamante ne mooy al imaamu Abu Daawud mooy al imaam Abu Dawud as-Sijistani rahimahullahu ta'ala wa Tirmidhi hmm? ak al imaam hmm, Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullahu rahmatullahi alayhima mu ne bi isnaadin eh, ci sanad boo xamante ne nii eh, kii la eh, saxiix bu baax la waaw. bu wér la mu wa qaala Tirmidi non seulement imaamu Tirmidi après da ne da cee teg ne ah da cee ne xadiisun lii xadiis la boo xam ne saxiixun bu wér la kon lii la waaw léegi ah mooy est-ce que ñoom kese ñoo ko solo dañ naan la déedéet al imaamu Ahmadu moo leen ci fekk si ah. di sëriñu ki njëkk a tudd al imaam Abu Daawud rahmatullahi alal jamii al imaam Abu Daawud as-Sijistaani rahmatullahi alayhi mu ngi ko di buntu bi ñu gisoon hadis bi ñu génn hadis bi ñu génn nii bi ñu génn bii paase nga ne ban hadis ma ne la mooy hadis Seydina Abu Saïd laa tusaaxib dañ fàttale ko léegi illaa mu'mina bul ànd ak ku dul ku gëm yàlla. te bu mu lekk sa ñam lu dul ko ragal yàlla bunt moom la ko ëndi d'ailleurs nii ko imaamu Nawawi rangalee noonu la ko lu njëkk imaam Abu Dawud rangalee te yow demee ci sunanu Abu Dawud rahimahullah ci baabul mooy ci kitaabu awwalu kitaabul adab ah buntu bu mujj bi rek ci téere bi buntu bi ñoo xam ne moom la def man yu'mar an yujalis kan lañ la digal man yu'maru an yujalis kan lañ la digal ngay toogaaleeg moom. bi xadis daa jëkk indi benn xadis ci kaw bu Seyna Anas mu teg ci xadis Seyna Abu Sa'id bi ñu gisoon bi weesu ta fàttali ko léegi léegi ginnaaw boobu mu teg ci xadis Seyna Abu Hurayra bi ar-rajulu ala diini xalili kon foofu mu ne hadda adab baabu man yu'maru an yujaalis alhamdulillah mu ne haddathana ibnu Bashar waaw ibnu Bashar mooy Muhammad ibnu Bashar ibnu bokk ci sëriñ waa kutubu sitta qaala mu ne haddathana nettali nañu abu amirin wa abu daawud mu ne ki ñu nettali moom ibnu bashar mu ne abu amir di abu amir ibn amr al-qaysiyu al-aqadiyu al-basariyu rahimahullahu taala al-makkiyu moom lañ doon wax ci bee weesu <laughs> waaw basari waaye makkiyu ndax fa la mujjee kon nag mu ngi noonu muy abu amir al-aqadi boo déggee abu amir al-aqadi moom nii la abu muy abdul malik ibn amr alqaysiyu alaqadiyu albasriyu almakkiyu rahimahullahu taala wa Abu Dawud ak imaam Abu Dawud bokkul ak Abu Dawud bi nga xam ne moo solo xadis bi moom dana Ibn Bashar moo ko nettali <laughs> Abu Dawud as-Sijistani bi Sulaymaan ibn Ash'ath moom borom sunan bi dana sama sëriñ Ibn Bashar de moo ñu nettali mu jëlee ci Abu Amir Abu Dawud kon manu la nekk moom <laughs> kii mooy Abu Dawud bi nga xam ne moo leen féete woon kaw moo leen magoon te bokk ñoon sax génération. ñii génération ñoom ibnu mahdi la abdurrahman ibnu mahdi ak ñoom ash-shafi'i rahmatullah alayhi muy sulayman ibnu dawud ibnu al-jarud az-zubaydi az-zubayri abu dawud mooy at-tayalisi al-basri voilà boo dégg abu dawud at-tayalisi mooy kii al-basri al-farisi rahmatullahi alayhi sulayman moom la tuddoon comme que hmm? Sulayman ah ibn al-Ash'ath le kële turki Sulaymaan ibn Daawud ndax ñu tudd Sulaymaan Abu Daawud ah, ah nag mu ngi noonu kon mu ngi noonu Sulaymaan ibn Daawud ibn al-Jaarud rahimahullahu ta'ala al-Basri rahimahullahu ta'ala kon ñaari sëriñ ñoom ñii yëpp ci moom ibn Bashar ci ñoom la ko jëlee qaala mu ne nee nañ haddathana nettali nañu Zuhayr ibn Muhammad di Zuhayr ibn Muhammad at-Tamimi al-Anbari Abul Mundhir rahimahullahu ta'ala al-Makki al-Hijazi al-Makki al-Madani rahimahullahu ta'ala léegi qaala mu ne haddathani moom Zuhayr mu ne nettali na ma Musa ibn Wardan mu ne ki ma nettali mooy Musa ibn Wardan gis nañ ko fan yële Musa ibn Wardan al-Qurashi al-Makki al-Amiri mawlahum al-Qaas rahimahullahu ta'ala Hmm? moom après Misr dëkkoon Misra al-Qurashi al-Makki waaye al-Misri al-Madani asl voilà Medina la cosaanoo gis nga li ma la doon wax naan bu jàpp ne fii laa dëkk rek fa laay war a faatoo naañ jay dellu déedéet Medina la cosaanoo al-Makki <laughs> waaye al-Misri finalement mu ngi noonu le mu ne kon Muusaa ibn Wardaan an Abi Hurayra moo ko Abu Hurayra radiyallahu anhu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala falyanzur ahadukum man yuxaalil noonu la ko imaam Abu Daawud daal di indee kan daal imaamu Muslim imaam at-Tirmidi rahimahullahu taala mu ngi ko indi ci abwaabu zuhdi an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam baabu buntu dëddu lépp lu dul yàlla di ko jëlee ci yonent mi alayhi salaatu wa salaam mu ne haddathana mu ne nettalañu Muhammad ibn Bashar gis nga moom même personne bi. même Serigne bi la imaam Abu Dawud jëlee ndax moom dane haddathana ibn Bashar kii indi tur bi Muhammad ibn Bashar gis nañ sànq ah Bundaar qaala mu ne haddathana Abu Amir wa Abu Dawud gis nga même wax <laughs> ki ñu nettali Euh, euh, mooy Abu Dawud Abu Amir ak Abu Dawud gis nañ leen sànq at-Tayalisi Abu Amir be al-Aqadi rahmatullah alayhima qaala ñu ne haddathana Zuhayr ibn Muhammad moom lañ jóge sànq qaala haddathani Musa ibn Wardan moom lañ gis sànq fee wa an Abi Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil hadha hadithun hasanun gharib voilà gharib bi la ci Imam Tirmidhi Imam An-Nawawi boole Hmm, bu baax la bu bu kii la bu wéet la bu tumuranke voilà <coughs> moo gañ na nag du tout le temps foo mooy wérul de léeg gisoo xasanul xarib waaw baax na mais mooy parce eh, yoon yi mu jaar moo tuuti voilà mooy ñoo xamante ni moom ci kii kese lañ ci yoon yi lañ ko jële voilà mu ngi noonu léegi moo fardu luy différence beeg yooyu loolu demal ci eh, mustalah ñuy jàng <laughs> dars yooyu nga xool foofu ñun newoon ci ilmul mustalah kon mu ngi noonu le <laughs> fard gharib <laughs> yooyu noonu <laughs> voilà ak façon fard yeeg façon gharib yeeg yooyu moom pas yi demal boo kiiwee nga xool yi nga xam ne ñoo jàngale alfiyatu suyuti suñu sëriñ ak yi yu mel noonu le radiyallahu anhu kon nag mu ngi noonu le kon hadith bii nii lii la ko ñaari imaam yi soloowe léegi nañ ci taxaw tuuti premièrement lëkkaale ginnaaw bi ñu gisee njàngat bu njëkk mooy taxriij bi léegi deuxième bi mooy ba xam ñeneen ñu ko solo mu imaam Ahmad rahmatullah alayhi leneen liñ ciy jànge deuxième mooy ana ba lëkkaale waaw parce que imaam yi bind ñuy buntu noonu ay téere def ay buntu indi fay xadiis parce que amuñ benn lien quoi déedéet <laughs> waaw loolu dañ ko waajal defar ko kii déedéet mooy am na ab lëkkaale. waaw xam nañ ko wala ñàkk nañ koo xam loolu am na waaw <laughs> li gën a yell nag doo ñëw naan bon lii moom waru ko fi woon a dugal ko waa <laughs> déedéet da nga koo gën a xam li muy def yow kay neel ah man de xalaw ma ma wax dëgg yàlla imaam di indi na comme imaam al Bulughul Maram imaam al Bukhari imaam Muslim bu ñu def seeni kii ci biir manoo ñëw naan bon comme ko yenn suraax yi defee xadis bi waru ko fi woon a <laughs> yow yaa gën a xam moom xam na li tax. waaw li tax moo ndigu fi xam na li tax kon nag yow boo xamul neel man de li gën a maandu mooy nga ne man moom xala wax dëgg xalamuma ko waaw xaw ma lu tax mu teg ko fi waaye allahu alam lii laa yaakaar wala book man gisuma ko voilà ku ko gis nag ngeen dimbali ñu ci wallahu taala alam loolu mooy li gën maandu mais ñëw naan moo xadiis bii imaam bi war a ko fa woon a dugal quoi feneen la ko waroon a yóbbu fële a gënoon a yelle lool sa gisin la waaw sa parce que amaana c'est sûr am na lu ko ci borom bi wan ci hadis bi loo xam ne moo tax mu indi ko foofu sinon doonu ko woon indi noonu rek pour feesal këyit gi rek déedéet kon ba nga ban lëkkaale moo tax tout le loolu la ñuy dëkk ginnaaw euh, côté taxriij bi ana ban lëkkaale la hadis bi am ak suñu bunt bi ñu nekk ziyaare waa yiw ak yooy di toog ak ñoom di ànd ak ñoom di leen sopp waaw ba niñ jeex mooy comme que nag nit ki yeneen way sa sam di ñu wax ne ar rajulu ci dugguwaay ci sóobuwaay ci melo ci ni nga xam ne noonu lay doxale aadaay ki muy àndal ak yoonamuk sóobuwaay na ci lay ne comme que loolu la te yow dañ laa jullit bi yàlla da la fiy indi ngir nga baax waaw ngir nga jaamu ko wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun bunduma jinneeg nit lu dul ngir ñu jaamu ma yow borom bi dalaa indi ngir loolu kon na nga seet nag sa dëkkaale gi ngay nekk àddina sa woyaas bii àddina nga seet kan moo la ciy dimbali waxoon naa la te loolu dafa am solo moo taxoon Seydina Muusaa waxoon ko borom bi ñaanoon ko ko fàttali nañ ko fan yee waaw waaw ne ko waj'al lii waziran min ahli Haaruna axi defal ma koo xam ne sama vizir lay doon moo may dëgëral ñooy ànd bi ma jàppale ci mission bi Haarun mi nga xam ne sama frère la xam naa ko waaw alayhim asalatu wassalam kon loolu dafa am solo sa dund gii nag comme que loolu la te yàlla indiwul la ci cap il yow ki sa ngay dund waaw dalaa boole ay nit yoo xamante ne bëgg nga koy jaamu di ko jaarale tamit ci ñoom jëflante yi ngay amant ak ñoom ak wax yi ñee ngeen di waxante gi mu tegu ci loo xam ne lu lay may ngërëmu yàlla la waaw di fexe say nga leen koy fegal waaye lor bu ci ñoom ñëw ci yow nga muñ ko te yàlla tax te lépp lu baax loo leen gisal loo gis wala loo leen kii nga xëccal leen ko lépp lor nga dàqal leen ko waaw loolu nag ka ngay àndal ci voyage boobu di dundug àddina gi te gaaw a jeex te kenn waxagul ak kañ la ñuy nangu sa feuille ndax examen la ba nga majeure mel nañ lañ la la lañ la la malaaka mi jox sa feuille waaw ay wa bind leen waaw composez-vous te nag ngeen xam ne minute bu nekk am na ñoo xam ne seen feuille da leen koy bàyyee cinquante ba cinq ba ñuy am cinquante ans am ñoo xam ne trente ans am ñoo xam ne vingt am ñoo xamante ni cent ans am ñoo xam ne cent deux yow xamoo ban nga ci. kañ la koy nangu te muy ñëw du nangu waaw du du du tàggoo fàttalikul fan yee ñu ngi fàttali tamit ah wa yawma turja'una fihi ila Allah waaw fàttaliku leen bés bi nga xam ne ci lañ leen di delloo jëme leen ci seen borom tabaaraka wa ta'ala kon nag voyage boobu du n'importe qui ngay ut mu lay ànd ak muy ànd ak yow déet seetal koo xam ne ngëm yàlla gi la borom bi ne loolu laa bëgg nga dee wala tamutunna illa wa bu fi kenn bu sama malakul mawti di ñëw di jël sa bakkan loolu mu fekk nga wommatu sama diine ji sama ndigal yi te sori sama tere yi léegi nag képp ku la ciy jàppale kooku jar naa seet kan la te képp koo xam ne moom bu ñëwee jaw bu àndee jaw dara yàqal lool kooku moytu ko moo tax Seydina Muusa ibn Imran alayhi salaatu wassalaam ci ko boroom ñëpp a wax waaye di di ko yónni ci Firawun waaw waaw bi mu ko ko waxee lu wax ko li mu koy wax dana ko inna saa'ata aatiyatun akaadu ukhfiihaa litujzaa kullu nafsin bimaa tas'aa falaa déglul fii la yaa fay fii mooy affaire bi falaa yasuddannaka anhaa man laa yu'minu bihaa wattaba'a hawaahu fatardaa waaw bi mu ko waxee ne ko ginna inna saa gis nga saa bés pénc aatiyatun wallaahi luy ñëw la waaw man sa borom maa la koy wax Moussa mu ngi ñëw de ah kii ya luy ñëw waaw ah. am tuuti des ko fii nëbbu ko ba duma ko feeñal kenn dama di bàyyi rek mu ñëw ci tëpp ci seen kaw ndax jëloon naa ngeen seen pacte ca alastu bi rabbikum ngeen ne woon bale ma tax mu feeñal ñu ñëw di leen ko rappeler di leen ko fàttale waaw tax borom bi bés pénc nga war kullu nafsin mbakkan bu ne bi maa tas'a ci li nga xam ne moom la doon jëf ci kaw suuf waaw mu ne nag Seydina Muusa programme baa ngi gis nga sa programme mooy bés boo di taxawaay boo bee nan nga fay réussir nan nga fay ami sa ngërëmu borom loolu mooy programme bi nanga ci ne walaa ya falaa yasuddannaka maa ngi lay artu nag waaw falaa nga waay yasuddannaka bu mu la ci dévier waaw falaa yasuddannakum bu mu la sànq jëlale ci yoon wii man a teg di ma may sa di la may waaw kat man laa yu'minu biha koo xam ne gëmul programme bii moom gëmul lii waaw ku gëmul lii bu mu la yàqal gëmul gëmul alaaxira waaw li suñu état yeeg ñépp la ko borom bii wax waaw kuffaar yi nga gis ñoo xam ne kuffaar yee leen gënal seen mbokki réewu jullit wal iyaazu billah commencé benn par benn musiba gu dal ay yéeféer ci la gën a attristé woo moo leen di gën a touché ci li nga xam ne moo dal seen bokk jullit ndax fexe nañ leen tàqal waaw wal iyaazu billah muslimu africain bi liñ doon wax naan moom jàppee arabe bi bon bokkuñ dara lu dul bon ñoo bokku mais bon loolu ay wax fafaat kese la ba lu ko dal faale bu ko muslim arabe bi bu melee noonu lu dal africain bi yoonam te jullit lañ ñoom ñépp ñoom ñépp ñooy daje ca Kaaba ga di wër naan labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk inna alhamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak ana lu leen jariñ ñoo koy bokk di wax waaye amul dara lu leen fédéré waaw bànneexu kenn ci ñoom du bànneexu ka ca des musibaay keneen ka ca des du musibaay ka ca des wal iyaazu billah nga foog ne loolu umma la loolu la yonent bi alayhi salaam doon taxawal mukk waaw moom bi ne woon al mu'minu bu ay gëm yàlla bi ak bu ay gëm yàlla bi kal jasad dam mel ni benn yaram benn koor waaw beneen bi kal bunyan dafa mel ni benn mur bu ñu tabax teg nga xam ne yasuddu ba'duhu ba'da brique yi niñ leen tege mooy jullit ñi noonu lañu war a mel fii tawaadudihim wa tawaadu fii tahabu fii eh, eh, eh, ci seen soppante seen cofeelante wa ta'atufihim ak ni ñuy ñeewalante dañoo mel ni benn mur waaw nga xam ne benn bi day dëgëral yeneen yi waaye kal jasadil wahid idha ishtaka bu dee dafee ishtaka mooy jàmbat am lu lay metti benn ci cër yi naalahu saa'irul jasadi bis sahri wal humma li des ci yaram bi yéppay solidarité waaw bu dee ne sibiru la ñoom ñépp sibiru ndoo waaw bët bi du ne en ah, tànk bi yaay metti man sama yoon newu ci ñoom ñéppay affecté waaw bu dee ne da la la la ko dal dafa ñàkk nelaw loolu ñoom ñéppay ñàkk nelaw kenn du nelaw loolu la jullit mel yaakaar nga ne loolu moom la ñu mel léegi déedéet déedéet walla meluñu noonu ku nekk yaa ngi koy jouer sa côté di ko couler douce di sa ko ah, sa la couler di ko couler douce bu dee ne am na dara lu mu jàpp ne moo koy kiiwal ña ca des mu leen di pousse bokku leen a kii di tëj ci réewam yi ay yéeféer yoo xam ne nee na ñoom lay defaral ay station balnéaire ngir xëcc nee na man financière bi war a jóge foofu mu jënd ko lan yabi'u diinahu bi 'aradin min ad-dunya xoolal lii xaw ci euh, golf bi léegi ñooñ ñaan la gis nga ñii wallahi ban lañ leen a tëkkaleeg ñi kii doon wax sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu yee yonent bare saa saa doon wax naan nguuru ndaw ñi buñ fi ñëwee gis nga waa Quraysh ban na booyoo xam ne ñoo jiite ji ñooñu ba sayna Abu Hurayra ne ñaan borom bi ne yàlla subhaanahu wa taala yàlla bul def ma fekke nguur boo gële jamono ji nga xam ne ay jeunes ah ay waxambaane ci arab yi ci waa Quraysh ñooy jiite ñooy yor mbir yi di def lu leen neex di yàq ci kaw suuf waaw moo tax dafa faatu cinquante-neuf la faatu Seydina Muawiya faatu soixante xilaafa gi dem ci ñi nga xam ne ñooy yàqkat yi Yazid doomam ji ak pagaanga yu rëy yi nga xam ne moom la def hatta ba jëm ci maqtalul Husayn rayhanatu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam ak bombardé avant ñu koy faat bombardé après bo après bo bombardé buñ bombardé kaaba gi dóor ci ay majaniq ay catapulte lañ catapulte kaaba gi mu rajaxoo tegu na le ñu faat fa sahabatu rasulillah Abdallah ibn eh, eh, ibn Zubayr ibn al-Awwam ba pare daaj ko jëmil ja ba mu ko gisee xol daa muy sayyidatu Asma tuuti la ci génn àddina ndax naqar bi nga xam ne moo ko dal te dara waralu ko loolu façon ñu mel noonu jeunes yoo xam ne amuñu yar amuñu diine dara di doxe seen bakkan di jaay doole di jaay jaay seen diine ngir lan ngir mbiru àddina gis nga façon yi nga xam ne moom lañ am jamono yi gis nga projet yi ñu ci al bilaadul haramaynil fële al arabiya as-saoudiya dëkk yooyu xoolal ñi nga xamante ne loolu mooy seen projet waaw di tëj yenn imaam yi ñu leen di tëj ñiy wax dëgg ñu tëj leen waaw ngir lan bu kenn contesté li nga xam ne mooy presse héritier bi loolu la nekk loolu la bëgg def ci réew mi soppi mentalité yi sàngara di fa daw indi fa ay rali Dakar lu nekk sàngara yi nit ñi di ko fa dawal ci dëkk boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak saxaabaami ñoo joxe seen ñaq bal ñoo joxe seen deret waaw ngir kalimatu laa ilaha illa allah muhammadun arsalahu mawla daal di taxaw gaa yi bëgg ñëw faagaagal lool ngir alalu àddina ngir lu neex wal iyaazu billah ne dañuy def ay projet voilà coupe du monde yi athlétisme yi kii solul dara ci dëkk ne mais fay fan réew moo xam ne muy muy muy jaziratul arab jaziratul allah waaw ñépp toog ni mbir mi normal kenn du wax ku wax mu tëj ñooñu ñeneen leen gi doon a waaye ñoom ñu ngi ci seeni tànk wal iyaadu billah wal allah wa iyyahum yal nañu borom bi yëwénal ak ñoom ñoo jële soppi doxalin xam ne mbir bi du foofu de wallahi bii bu la naree bu la tax nga jaay sa diine histoire bari na borom bi nettali na ci lu doy ci alquran yonent bi saa saam nettali na ci lu doy ci xadiisam bi yoo xam ne ñoo xam ne noonu lañ doon def fan lañ mujje qasamahumullah wallah borom bi ñoom ñëpp la décimé waaw wal iyaadu billah faman araada bil muslimiina wal mu'miniina xayran yaa allah fa waffiqhu yàlla na nga ko jàppale waaye képp ku bëgg noon safaan way ngëm yàlla yi yàlla na nga jël ko ala nahri ci doxam nga nga daal di ko ciy saxañ ala ko wal iyaadu billah kon loolu dafa am solo waaw nga xamante ne lii du seen affaire fala yasuddannaka anha waaw dënnu ñi ci boppam ay liñ naan Nations Unies amuñu fa woon place mu ngi doxe nii dëgg-dëgg nekk waaw nga xam ne lépp bu dee jullit la rey comme Palestine instant bi as yal na leen borom bi jàppale. seen yoon newu sax di jàppale la tiyo ab yi reyaate te amuñu ci benn lu ñuy benn way yow ay naan lañu ko nëbb non di ko fier di ko afficher ba pare di indi ay alal ak lu ne ak ay armes di leen jàppale ngir ñu rey ay jullit yow nga nekk jullit loolu nga toog di xoole nga nekk ay état waaw di neexoog daa yooyu wal iyaazu billah waaw waaye loolu du lu bees ah. <laughs> al-hurub as-salibiyya <laughs> croisade yi bi ñuy jóge ay Clermont ay ay France ay Allemagne ay Budapest di dajaloo ngir dem ne dañuy nangu bilaadul Quds muy tay foofu la di Jérusalem ci loxo jullit li nga xamante ne ñooy Christ la chrétienté <laughs> tey ku xamul histoire boobu yaa jàpp ne yii yu bees la mais lii nekkul lu dul ça se répète waaw moo tax foog naa waxoon naa ko ci siira bi am na benn tubaab am ko borom bi jàppale dafa tuub waaw dafa tuub eh, livre boobu ma aaloon ko ko les croisades ma aaloon ko ko bi mu ko liiree ba delloo ma ko dafa am lu ko lu ko metti quoi mu ne ma mais tu sais que c'est ça qui se passe toujours hein mu ne mais que <laughs> xam nga ne mais mooy xew ba léegi <laughs> mais lii mooy xew ba léegi dafa lire affaire bi xolal xol bi xol bi jeex